maam alaaji maam alaaji Moodu Njëgeen maam alaaji maam alaaji Moodu Njëgeen maam alaaji maam alaaji Moodu Njëgeen maam alaaji maam alaaji Moodu Njëgeen maam alaaji Moodu Njëgeen maam alaaji njëgën maam alaaji moodu njëgën maam alaaji moodu njëgën bismillaahi ma woy maam alaaji moodu njëgën woy ko maam alaaji moodu njëgën xerew leen ba wax leen maam alaaji moodu njëgën ci ay yaloore ba sama noore maam alaaji moodu njëgën maam njëgeen maam alaaji maam alaaji moodu njëgeen maam alaaji maam alaaji moodu njëgeen xutbu baaji xawru baaji maam alaaji moodu njëgeen baxru ilmin baxru nuurin maam alaaji moodu njëgeen xutbu baaji xawru baaji maam alaaji moodu njëgeen baxru ilmin baxru nuurin maam alaaji jóge taqiyullaay nabiyullaay maam alaaji moo du jóge safiyullaay saxiyullaay maam alaaji moo du jóge maam alaaji maam alaaji moo du jóge maam alaaji maam alaaji moo du jóge maam alaaji jàmbaaru cheikh soldaaru yonent maam alaaji Moodu Njëgeen jàmbaaru cheikh soldaaru yonent maam alaaji Moodu Njëgeen moo jeex ci yonent xeeti cheikh maam alaaji Moodu Njëgeen jàmbaaru cheikh soldaaru yonent maam alaaji Moodu Njëgeen moo jeex ci yonent xeeti cheikh maam alaaji Moodu Njëgeen xal na yoonu leer ci diine maam alaaji moodu njëgeen loolu leer na ëhëb cees maam alaaji moodu njëgeen rijaalu laay ñëpp xam kuy maam alaaji moodu njëgeen yiw ci tabe ci baax yaaram maam alaaji moodu njëgeen maam alaaji maam alaaji moodu njëgeen maam